kon sëriñ bi radiyallahu anhu moom ñuy wax ba léegi façon yi nga xam ne nit ñi nga xam ne ku nekk ak la la war waaw gisoon nañu waa ji nga xamante ne nii moom moom li ko war mooy xam-xam ba mu am waaw wax naa la lool nag jógewul ca xam-xam ba waaye yéene ba amoon ba mu koy sàkku la waxoon nañu tamit waa ji nga xam ne moom li ko war mooy alal ji muy joxe waaw rek fii mu ne gaa yi ne sawaay moo moo moo moo tabe du nëbb alal gisul nañ keneen koo xam ne moom li ko wor mooy jihaad gi muy bi gi muy toppatoo di xare rek ngir am nag da dara la ci soxlawul lu dul rek aw wayam tawe waaw ñu koy tudd fu ne mu jële ci ay daraja ak alal léegi nag mu ñuy wax keneen muy ñeenteelu beneen façon kon mu ne wa ba'duhum am na ñeneen ñoo xam ne ñoom fii seenu waru jóge mooy bi xajji baytillaahi mooy ci aj néegu bi yàlla bi waaw ñoom foo fële bi xajji baytillaahi qad xurra moom war moom xam nga ci lan la waroo fan la ko lor loroo gi duggee li nga xam ne mooy ci la loroo fi la waroo bokk fi la waroo ak waru duggee ko mooy mu ngi ko jaaree ci aj néegu bi yàlla bi zaadahallahu sharafa di kaaba gi wa moom waajoo jëlee xayru zintibaahi nekkul koo xam ne aji aji borom kuy settantal la kuy yeewu la parce que bu yeewu woon xam ne nit bii boroom bi daa wax ñu ñëw ngir def ko ngir moom waaye moom bu fay dem ngir yeneen yii ne kooku yeewuwul kooku wallaahi yeewuwul wa huwa xayru zintibaahi léegi nan lay defee ajam koo gële mu ne taraahu di nga ko gis cëy buy waaj aji waaw noo bi axdi ci jël waaw yeewuwul ci alal ji muy yóbbu di ko ajee est-ce que fexe na mu lew wala déet yoonam newu ci ba moo tax nan lay defee ajam goo ajam yu bari yoo yële bi axdi maalil muslimiina di jël alalu way jullit ñi jullit ñi nga xam ne ñoo wommatu aljaa yi te alal joo jógewul fenn lu dul di dikke ko di ko dikke min as ci ñi nga xam ne ñooy njiitu ñi yor réew mi walla ñi yor gox ba ñi nga xam ne ñoom si alal dañu yor du seen alal alalu réew mi la ñu jël zawi tidaa yi ñoom boroom nguur yoo yële nga xamante ne ñooy jor boroomu jalgati boroomu tooñ ndax alalu nit ñi leen jël lu moom ñu jël ko am ñoo xam ne ñoom lañ ko moomale parce que ñoo leen di militer wala ñoo bokk parti wala ñoo ñoo leen neex te ñoo ñoo leen di tagg waaw yow bokkal ci parti bi kese waaw ñu lay dóor bii màkka yi kay bu màkka gi jot waaw nga gis ña nga xam ne bu dee ay ministre la ñu commencé di séddale li nga xam ne mooy billet màkka yi waaw bu dee préfet la muy séddale ay billet màkka bu dee ab maire la nga gis ko muy séddale ay billet màkka te ñi koy séddale ñépp daanaka moo ñu bokk ci parti au pouvoir parti bi nga xam ne moo yor nguur gi xam nga ne loolu wallaahi te démboo njaay laata ñu leen di fal masuñoo ñoo xamante ne laata ñu leen di fal masuñoo distribuer masuñoo joxe ay billet Makka ñu fal leen ñuy jël di joxe ay billet Makka ku nekk loolu xam nga ne loolu jógewul ci seen poche loolu nag lay wax nit koo xam ne moom ajam yu bari yi fenn kese la ko kal nguur gu fi toog dina fexe ba neexook yow bu aj gi jege nga daal di koy fàggul lii ci ay billet Makka moom muy dem di yóbbuwaate waaw walla moom daal na fexe ba paasu makkaam moom na ngeen ko ko assuré son euh, son excellence monsieur l'ambassadeur di joxe sax moom ay billets makka ndeysaan waaw mu ne waa ji nga xamante ne nii moom ak woroom mu ngi jóge ci aj yi muy aj néegub yàlla ba jaare ko di paasam la ko fay yóbbu al du alal ju daganu la ndax lan alal la joo xam ne bi ax di di jël maalil muslimiina alal ji ñépp bopp l'argent public waaw alalu ñépp moomeelu ñépp ci lay sëq di joxe ñu naan moo tabe gars yi naan le président vraiment moom moo tabe est-ce que alalam la président nekkoon laata muy nekk président nekkoon na leneen gisoon ngeen ko fi muy maye yooyu kon naka la mën a nekk ci nguur gi jël di joxe loo xam ne alalul ñépp la loolu du yoon moo tax mu ne boroom nguur yi nga xamante ne zawian tiddaa i boroomuk jalkati boroomuk tooñ ba ñu jëlee alalu réew mi di ko moomele ay nit ñoo xamante ni nii di leen ko jox même bu dee def yàlla nee nañ dañuy jaamu ji yàlla du yoon nga leen koy jox dañ koo moom lu tax nga jox ko ñuy xañ ko ñu ci des waaw moo tax ñun suñu réew mi dafa feebar voilà wallahi xam nga ne lii sëriñ bi radiyallahu anhu li wax boo ko déggee rek am na lu lay jox ay image la yoo gis saabu bu màkka biy jege waaw dem kër sëriñ si wala sëriñ si nga xamante ne nii moo tax dina ko wax sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu mu ne xoolal xoolal mu ne ba moo tax waajooju waru ci dem màkka yooyu te paasam mu ngi ko mu ngi ko aj rek ci boroom nguur yi nga xam ne ay tooñkat lañu mooy ñi ci nekk tooñkat ndax ba jëlee alalu réew mi di ko def feneen foo xam ne bokkul ak li nga xam ne moom la jëpp moom mu ne taraahu <clears throat> mu ne taraahu daa takarruri sa'yi ilaa abwaabihim taaliba zaadin jazula mu ne taraahu ba moo tax di nga gis waajoo jële moo xam sëriñ la moo xam boroom ndomba tànk la moo xam lu mu doon wala nitu liñ naan kilifaak aada wala kilifaak diina kum ci man di doon bi nga gis waaja nga xam ne lu ko wor mooy dem ajam yi nga xam ne paas bi gàll ko kenn ci lu dul nguur gi fi nekk gaayoo yële ku ñëw nag mu neexoog yow waaw mu ne ba moo tax taraahu di ko gis za takarruri san ilaa boroomu ah, répété bari ay tànk ay jeego ilaa abwaabihim di dem ca seen buntu ya ca buntu palais ya ca buntu ministère ya ca seen buntu kër ya sax bu ko jaree seen seen seen dëkkuwaay ya seen villa ya waaw fa nga xam ne fa la ñuy bu de fa la seen buntu nguur ya lan la fay def taaliba za taaliba zadin jazula di sàkku yóbbal joo xam ne ju bari joo xam ne moom lay yóbboo Makka ak paas bu muy am waaye du paas kese ak la mu fay yóbboo ngir bu ñëwee mën a indi sëri ca mu daal di dem di gis ko muy xëy saa bu xëyee ñu naan daa génn na sëñ bi génn na ndekete yoo mu nga ca buntu gouverneur ki monsieur le gouverneur wala préfet wala sax mu ne déet ñii ñépp am na ku leen fi gën a màgg laaj audience palais présidentiel waaw bu jógee foofu jaar ministère de l'intérieur ñu naan déet mu jaar ministère des affaires xaw ma religieuses ak lu xaw ma bu dee sax am na ndax loolu man leeru ma voilà ministère bu mu yaakaar dara rek dina fa jaar waaw fëgg seen buntu gaa yi xajal ko ndax xam nañ ne mooy diw mu ñëw diis ministre bi ne ko xam nga ne aj gaa ngi jege waaw dama bëgg nag biye yooyee nga fàggu ci waaw moom laa lay fàttali joxe ay sas ci yoo xamante ni nii alal jiñ lay jox xam nga ni ñii moomuñu ko laata ñuy falu doonoo woon dem seen kër ñu lay jox man nañ la nan jox yow kese waaye di la jox ay biye yu bari mu leer na ne kii ci alalu nit ñi la ko sëq gi ñépp ñoom argent public wallahi ñun xamuñu problème bu rëy bi ci nekk boo sàccee benn nit benn nit nga sàcc te yonent bi alei satu salaam nee na képp ku sàcc nit lu mu sàcc àllaaxira yawmal qiyaam day ñëw yanu ko ñu dóor ko ci loos wi xam nga ne am na ñoo xam ne wallaahi bu keroogee du ñu bouger tellement li ñu sàcc daa bari ba bu ñu leen ko yenee wallaahi nan la ñuy doxe man danaa ma yéem ñépp xam ne kii moo doon sàcc waaw waaw mu ne moo tax diñ ko gis daa takkaruri boroomu baril tànk di di di baagante di dem ak ñëw ak sang yi jeego ya ak oto ya waaw bu jaree sax leeg léeg mu dagg billet dem ba fenn fekki borom nguur ya fa ñu ne ca seen buntu ya waaw di sàkku zaadin jazula yóbbal goo xam ne gu bari la gu duun la mu ne moo tax sëriñ bi ne wa yatazawwadu ila baytil xaram fi xajjihi daalika bil maalil xaram mu ne wa yatazawwadu ba mu defee lool mu ngay mu ngay ut yóbbal ilaa bay ilal baytil xaraam ngir dem ca néeg ba nga xam ne moom la borom bi ormal muy kaabatal musharrafa zaadaha llahu tashrifan wa takrima fii hajjihi mu ngay uti yóbbal ngir ajam gii daalika ajam googee bil di ko jaare ci alal joo xamante ne bil maalil xaram ci alal joo xam ne dafa xaram te suñu boroom yonente mi alei naxoon nañu ci xadis bi nekk musnadu imaamu ahmad ak imaamu ak muslim ne inna allaha tayyibun